A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al mab'uusi rahmatan lil aalamiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci la onze di fukkeelu at ak benn ci gàddaay yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu ne woon fi maradihi alladi tuwfi tawafaahu llahu fii ci feebaram bi nga xam ne ci la ko boroom bi tabaaraka wa taala jële moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci yawmul xamiis muy bésub alxames bi nga xam ne boobu ba léegi ci lañ ne mu ne woon bés boo xam ne bu feebar bi taroon la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kama xakaahu mawlaana ibnu abbaas abul abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah. ci suñu jataa bi ñu génn nag gisoon nañu tarjamaay seydina jundub ibn abdillah ibn sufiyaan al bajaliyu radiyallahu anhu bokk ci ñenn ñi nga xam ne ñoo ñu nettali feebaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak xutbaam bi mu def ci yowmul xamiis comme ni ñu ko gise woon ci jotaay bi weesu gis tarjamaam gisoon nañu tarjamaam ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal li ñu dese ci taraajimu saxaaba yi ñu deful yi nga xam ne gisaguñ leen yooyu taxu ko bari ñu ngi jeexal siira bi de siira bi cinq jours ci des mooy cinq jours moo des ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ila rafiq al a'la sauf que cinq jours yi moo gudd waaw li ci xew Allah li ci xew moo bari te am solo te yii nooy muy saxal nii di ko wax nit ñi ak yooyu mu nekk loo xam ne dañ ciy xame ne yi kenn folliwu leen parce que ñooy acte yu mujj yi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam teg kenn manu la ni lii wa ko nasaxal non parce mooy li mujj waaw te loolu it dañ ciy jàng ne tamit <laughs> xam nga discours bi wax na ci wàllu li jëm ci àttee xabru yéeg te dinañ ci ñëw léegi comme ni mu koy insister waate bi mu ñëwaatee ci mu newaatee ci kër gi moom alayhi salaatu wassalaam ci néeg sayyidatu Aïsha gisoon nañ sayyidna Jundub mu ne gaa yi laana allahu in eh, inna kaana mimman kaana qablakum ah bokk na ci ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon laata ngeen fiy nekk yéen dañ doon jàppe seen kii yi def ko jullikaay seen xabro yi e, nit ñu kii yi e, yonent yi kaanu yattaxiduuna qubura anbiyaa'ihim wa saalihihim masaajid alaa falaa tattaxidu alqubuura masaajid fa inni anhaakum an dhalik mu ne ñi leen jiitu woon am na ci ñoom ñoo xam ne dañ doon jàppe seen bàmmeelu yonent yi ay ab sujootukaay ak seen bàmmeelu nit ñu baax ña ñu sell ña alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen falaa tattaxidu bu leen jàppe alqubuura li nga xam ne mooy xabru yi ah, masaajida ay sujootukaay inni mahman rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anhaakum an dhalik maa ngi leen di tere loolu le ñu xam ne lii moom kenn follewul àtte yi moom te tamit mooy liñ ci jànge mooy këne kon al yawma akmaltu lakum diinakum nekkul ne atteis jeex na mooy yii nii danga naan mas yàgg na ko wax mais da ci gën a insister waaw te al yawma akmaltu lakum diinakum tekkiwul na après benn atte wàccaatul déedéet si wàcce atte na kay waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax saxaaba yi li leen di gina boole tiis xusnu le fait xam nañ ne ak demuk yonent bi aleyhi salaatu salaam wax yu bi nga xam ne moom la Seydina Jibril doon indi mooy jeex na waaye feet ba nii mu fi nekk gisoo ba ni muy génne àddina wam alayhi salaam du deñ di nekk ak malaaka yi di ko di di jóge ci boroomam waaw di wax ak moom kon mooy <laughs> yonent bi alayhi ci boppam moom la mooy bu fi jógee rek mbir mi jeex na dakk na waaw <laughs> waaye doonul woon deñ di tëralal jullit ñi waaw di leen tëralal ay di leen tëral àtte yi te di insister ci àtte yi nga xam ne jotoon na ko fee teg waaw ngir wane li nga xam ne noonu lañ ko war a jàppe xattaa mu ngi ci feebar bu sonn bi ba sonn mu metti mu tar ci moom lool teewul muy insister ci yi nga xam ne yi ñooy priorité yi waaw allahu akbar léegi kon yawmul xamis bi ñu ngi ci ba léegi ah, bi nga xam ne ci la pare ci discours bi te gisoon nañ jotaay bi weesu bi weesu tañ defoon tarjama Seydina Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al al-Bajali radiyallahu anhu gisoon delluwaasoon nañ ci discours bi gisoon li ci al imaamul Buxaari indi ci baabu manaqibul ansaar radiyallahu anhum doon dénkaane ci wàllam saar yi yiw ne ñoom ñooy aybaam ñooy ñi nga xam ne ñoo ko fat ñoom de joxe nañu li nga xam ne moom lañ pacte yañ jëloon matal nañ ko def nañ la leen waroon mu des nag li nga xam ne mooy récompense bee des ci ñoom ku jiite ci yéen képp koo xam ne jox nañ ko poste ci yéen jullit ñi waaw loo xam ne ah man nga cee jariñ lamsaari mbaa nga lor leen ci ku ci def erreur nangul leen ñi rafetal ci ñoom waaw waaye ñi def erreur ci ñoom muñal leen leen waaw ngeen jéllale lañuy def ngeen jéggal leen tey nag insha allahu taala ñu war a continuer bi yonent bi aleyhi salaatu salaam duggee ci néeg bi dellu bi mu xutbaa ba pare ci jamono yu mujj yi nii nga xam ne juróomi fan a ko fi dese bokk na ci xew-xew yi xew ci fan yooyu muy li nga xam ne moom la sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daldi nettali wal xadiisu qad rawaahu al imaamu al buxaariyu wa kadhalika al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj al-Qushayriyu an-Naysaburiyu raxmatullahi alayhi ah muy xadiis boo xam ne day insister comme lenn li mu waxoon li mu wax ci jàkke ji ah sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha bu ñu jëlee riwaay bi nga xam ne moom la al imaamul buxaari raxmatullah alayhi solo ci kitaabul janaa'iz baabu binaa'il masjidi alal qabr kitaabul janaa'izi buntu biy wax ci wàllu li jëm ci wàllu néew yi baabu buntu binaa il masjidi tabax jàkka alal xabri ci kaw xabru imaamul Buxaari moom moo defal ay moom bawwa ba wa tarjama waaw moo def buntu yi moo def ki euh, kitaab yi intitulé kitaab yi ni mu tudd moo ko def waaye it intitulé buntu yi ban tarjama la koy jox moom moo ko def kanta al imaam muslim moom moom moom moom bawwaba walam yu tarjim mooy def nag kitaab bi moo ko def waaye nag kanta intitulé tarjama bunt bi nan lay tudd baabu sàngam loolu defu ko waaw kon al imaamu al foofu mu ne xaddatanaa ismail mu ne xaddatanaa nettali nañu ismailu mu ne ki ñu nettali mooy sama sëriñ di Ismaayil qaala mu ne nee na xaddatani Maalik mu ne ki ko nettali mooy Maalik an Hisham mu jële ci Hisham an abiihi mu jële ci baayam waaw kuy kooku man waaw c'est vrai wax nga dëgg wax nga dëgg xaqan qulta yaa yaa yaa yaa yaa yaa rajul xaqan qulta yaa rajul mooy kooku mooy kan mooy Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa parce que dama laa waxul euh, kii ñooy kan waa ah, nañu reprendre xaddathana mu ne ismailu ismail muy ismail ibn abdillah ibn abi uwais moom lañ naan ismail ibn abi uwais hein ibn abi uwais al asbuhi al madani waxoon nañ la mbokk imaam Malik la ci wàllu deret ah imaam bu Malik euh, kilifaam la woon mooy Ismaïl ibn Abi Uways qaala mu ne haddathani nettali na Malik Malik mooy imaamu daaril hijrati imaamu Malik ibn Anas ah ibn Malik ibn Abi Amir al asbuhi radiyallahu ta'ala anhu al himyari an Hisham mu jële ci Hisham mooy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam al-Asadi wala al-Asadi ah radiyallahu ta'ala anhu moom Hisham di surtout Seydina Zubayr ibn Awwam an abihi mu jële ci baayam wax nañ la Hisham ibn Urwa kon abihi mooy Urwa an Aishata mu jële ci sayyidatu Aisha as-Siddiqatu at-Tahiratu as-Siddiqatu at-Tahira bint as-Siddiq zawji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat neena mu ne lamma shtaka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakarat ba'du nisaa'ihi kanisatan ra'aynaha bi ardi al-habasha yuqaalu laha maariya wa kaanat ummu salamata wa ummu habibata radiyallahu anhuma ata ta ard alxabashati fa dakarna fa dakarna fa non fa dakarata voilà atata ard alxabashati fa dakarata min xusniha wa tasaawiira fiiha fa rafaca ra'sahu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ulaa'ika idaa maata minhum ar-rajulu as-saalihu banaw ala qabrihi masjidan thumma sawwaruu fiihi tilka as-suura ulaa'ika shiraaru al-xalqi inda Allah sayyidatuna Aysha mu ne radiyallahu anha lamma shtaka an-nabi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di feebare mooy feebaram bii lay wax moo tax am na ci benn riwaaya yi nekk ci saxiix yi moom Seydina Sayyidatu Aisha dane ci ma fii maradihi alladhi qubida fihi yonent mi alayhi wax na ci feebaram bi nga xamante ne nii ci la ko boroomam jële mu ne lamma ishtaka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhakara ba'du nisaa'ihi ci soxnaam yi dañoo tudd kanisatan benn église ra'aynaha bi ardil habasha boo xam ne ñoom ñu ngi ko gise woon en Éthiopie ci suufu Éthiopie Abyssinie lañ ko gisee woon ñoom ñaari soxnaan yooyu ñaar lañu te wax na leen wax na kan la yuqaalu laha Maria église ba nag Maria la tuddoon mooy Marie rek waaw <laughs> mooy loolu dafa yàgg am mooy gars dañuy jël seen église yi di ko tudd ay ay kii ñu naan Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Limoges hein Notre-Dame euh, cathédrale de Dakar comme yu mel noonu am tur buñ ko jox Notre-Dame de euh, de Point E wala Notre-Dame du Point du Jour ainsi de suite mooy tudde ko ay kii wala ñu ne euh, la Sainte Ménival ak yu mel noonu mooy dañu koy dañuy jël ay kii tudde ko église yi waaw waaw <laughs> waaw la Sainte Marie l'église de de de Sainte Marie de Anne hein par exemple je ne suis pas ma ndax am na église waaye école bi Sainte Marie de Anne mais mooy yu loolu la loolu la mooy dañuy tuddee tur kii yi mu ne ñoom église la boo xam ne Maria lañ ko tuddee waaw <laughs> Maria waaw xam nga Marie bu dee ci arabe mooy Mariam mais Maria euh, gis nga kële ki tuddoon Maria euh, soxnaa kii mooy ki jaam bi euh, Muqawqis mayu yonent bi alayhi salaam copte yi la jóge ah moom Maria la tuddoon kii itam Maria la voilà Maria pas Mariam voilà Maria waaw Maria est-ce que c'est la même chose loolu nag man wóoruma waaw est-ce que Mariam lañu kii ba mu nekk Maria wala benn la ci ñoom hada moom awma ci xam-xam waaw demander au à copte wala ñi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoom am nañ ci dara ci xam-xam waaye kantaaman loolu leeru ma est-ce que mar Mariam bi moom moo mujj nekk Mariette wala ñaar yëpp lañuy wax mu muy désigner même euh, sayyidatu Mariam alayha salaam lañ ci jublu loolu laa ilma ci mbir moomu en tout cas daal mu ne kenn ci soxna ñenn ci soxnaam yi dañoo tudd benn kanisa église boo xam ne ra'aynaha gis nañ ko bi ardil habasha ci suufu abisini yuqaalu laha maariya boo xam ne maariya la tudd église boobule mu ne wa kaanat ummu salamata wa ummu habibata radiyallahu anhuma atata atata ardal habasha mooy ñoom eh, eh, ñaari soxnaam yooyu wax na ko ñan la mooy wa kaanat ummu salama muy yaay ummu salama hind bint abi umayya muy saydatu ummu salama ak wa ummu habiba ramla bint abi sufyaana radiyallahu anhuma wa ardaahuma Ah. yaay Ummu Habiba kon mooy Ramla bint Abi Sufyaan doomu naa Abu Sufyaan la woon ah mais ñoom ñii mu ne ñoom fekk ñoom dañoo demoon Éthiopie lan lañ fa doon def mooy loolu nag yaa war a tontu de yaay Ummu Salama. wala mooy ñëwaat yow yaay Ummu Salama gisuñu tarjama yow jigéen ñi defoo seen tarjama ci siira bi te man siira bi laa déglu yaa ngi doon wax ni sa xawla rasul man dégluwuma loolu ah bon kon waroo ma laaj lii ma la ah non war naa la ko laaj dangaa buñ ko bu bu euh, mais bu ñu ko deful buñ deful seen tarjama ci siira bi rek mooy waxuñu ko woon waxuñu woon lii ñu lay laaj si waxoon nañ ko si si waxoon nañ ko bi ñuy gis gàddaay gu njëkk gi ah wa hijratun adinal muxtaaru fii rajabin ci mooy hijra xabasha ga mais loolu loolu waxoon nañ ko nga naan lan si waxoon nañ la ña demoon ànd ak ñoom seenaa Jaafar ak ñooñu ñëpp yaay Ummu Salama euh, jëkkëram jowoon bi Abu Salama hein du ñoom ñoo àndoon da waxoon nañ la ko waxoon nañ la ko ah waxoon nañ la moom foofu mooy ca hijra gëlaw boobu la woon première gàddaay moom bokk na ci njëkk gàddaay gàddaay ji njëkk ci l'islam nekkul jóge Makka dem Medina de déedéet jóge Makka dem Abyssinie dem Éthiopie la woon ci cinquième année bi de la révélation bi nga xam ne ci la yónni yonent bi alayhi salaam cinq ans après bi leen waa Quraysh di sonal biir Makka yonent bi alayhi salaam joxoñ leen ne leen inna bil habashati malika la yuzlamu indahu ahad waaw am na Éthiopie de am na benn buur boo xam ne mu nga fa kenn duñu tooñ kenn fa moom mu xirtal ñenn ñi comme que sonal nañ leen fii amuñ ku leen yiir ñu dem yaay ummu salama mii ak boroom këram ah, di abu salama mais ñoo àndoon bokkoon nañ ci demoon voilà kon mooy yow yaa waroon a tontu nga naan ma la yaay ummu habiba nag acca ah moom itam xam naa noonu la rek dafa gàddaay woon moom itam ci kii ma ne waaw ca mu ngi noonu moom itam boobu la Makka la jóge di doomu bokk ci saadatu Quraysh su doomu Abu Sufyaan bokk ci ponkale Quraysh ya jiite woon waaye diineem jaral ko mu dem àndoon ak boroom këram di Ubaydillah ibn Jahsh ah nga xam ne daa mujj faatu foofu fële après ginnaaw gi la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc moom sayyidatu ummu habiba te ki nga xam ne moo joxe woon can gi yooyu mooy ashama mooy najashi le négus ah <laughs> dangaa fàtte woon loolu <laughs> voilà mooy looloo leen fa yóbboon rawale seen diine waaw ah, Ubaydillah ibn Jahsh moo doon boroom këru yaay kii yaay la di yaay ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan moom dafa faatu Abisini am na nag riwaayu yu naan dafa mujj nekk chrétien waaye riwaayu yooyu waa awlu siyar ñu ngi koy wax waaye càllale yi benn wéru ci moo tax du luñ mën a dogu ah c'est dañ koy nettali di wax noon mel ni ab aki la mais bu dee càllale maa wéru waaw taman sama sama for ko forte conviction forte conviction mooy ne loolu amul waaw waaw que ne après mu mu mu nekk fa ba ba ba yàqu ba faatu ginnaaw bi mu gisee dëggu yonent bi alayhi salaatu salaam bii jóge Makka ak Makka lam fa am yépp waa wu Jahsh ñoom Ahmad ak ñoom Abdallah ibn Jahsh Ubaydillah gëm ci jamono ju metti jooju def lu ne mu diineem jaral ko mu bàyyi dëkkam boo xam ne manoon na faa toog def ni gaa yi di ndaataa tëllëx waaw di noos di mbugal jullit ñi wala sax seen yoonam newu ci en tout cas mu nekk ci en fiam di dox ki yëpp diineem jaral ko mu bàyyi loolu lépp génn bàyyi njaboot alal kër mbokk lépp dem foo xam ne jóge continent dem continent jóge fu sori dem feneen Hijaz nga jóge fa traversé li nga traversé jaar ndox mi lépp dem ba Éthiopie ngir rawale sa diine gis foofu loolu gis christianisme yow buurub Éthiopie di l'islam bi daal di koy mu gis dëggug l'islam ba jóge moom ci li nekk nekk am Najaasi asxama rahmatullah alayhi nekk jullit moom mi jóge Makka fee daj fa loolu lépp rangu lii lépp ñëw ba fii moom muy def sens inverse bi di nekk yéeféer loolu man moom gëw ma ne am na waaw te nag sama waxu gëm noo du affaire gëw ma rek mooy ne riwaaya yi dara wiru ci waaw kandaa siiw na siiw na taxul mu nekk lu am waaw <laughs> voilà loolu moom niñ ko xamee bu dee dañuy waxe xam-xam rek amul naan lii boo siiraa siiraa ko wax te le fait ñoom ñoom ñu koy wax day wane ne am na cosaan mukk déedéet non saxaa génn nit ci diine ji naan génn wax ne nit daa génn ci diine ji lu garaaw la léegi nag mooy nag pour nga loolu noonu pour nga wax ko mooy il faut nga am lu leer luy wane ne lool am na waaw waaye fekk loolu amul li leer mooy moom existe na jóge na gëm na yonent bi sallallahu alayhi rawale diineem jaral ko mu jóge makka zaadahallaahu tashrifan wa takriman dem ebasini yóbbaale soxnaam bàyyi njaboot ci ginnaaw ak dëkk ak xarit ak mbokk lépp dem fële nekk fu tumuranke loolu mooy li leer ni am na waaw kantaa tanassara après ak ñu ko man di waxe loolu gëwma ko moo tax radiyallahu taala an ubaydillah ibn jahsh waaw moom nag kooku moo nekkoon boroom këru yaay ummu habiba ramla bint hmm, abi sufyan moo la affaire yi dafa laaj étude critique c'est pas que wax nañ rek ñépp wax ñu naan wax nañ waaw waaw ni diw dafa dafa dafa tubbi c'est grave du lu ndaw c'est laysa bi shay'in hayyin non te tamit mooy ñun duñu topp lu dul lu wér quoi comme niñ ko xamee wérul mënuñoo sukkandikoo ci yooyu comme ni nga xam ne rek ñu ci sukkandiku waaw siiw na nag mooy dañ naan mais dina siiw parce que moom la ñëpp wax ku ñëw bay wax ci histoire boobu boo àggee foofu loolu ngay wax mais nga wax ko boo ñëwee def tarjama yaa Ummu Habiba nga ne waaye jëkkëram moo doon kii Ubaydillah ibn Jahsh la tuddoon aywa mooy mooy frère u Sayyidatu Zaynab soxnaa yonent bi alayhi salaam bint Jahsh frère am bi tuddoon Ubaydillah moom moo doon denc yaay Ummu Habiba mi nga xam ne finalement moo Sayyidatu Zaynab mi nga xam ne moom it Zayd ibn Haarisa radiyallahu moo ko doon denc ñoom ñaar ñëpp dañoo mujj bokk yonent mi alayhi salaam denc leen ñoom ñaar ñoon Zaynab bint Jahsh ak yaay Ummu Habiba mi nga xam ne Ubaydillah ibn Jahsh moo ko juróon waaw mooy radiyallahu ta'ala an Ubaydillah ibn Jahsh ak mbokkam yi ñoom Abdallah ak ñoom Zaynab ak ñoom ñépp radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum léegi kon yaay Ummu Habiba ak yaay Ummu Salama kon loolu leen fa yóbbu ñoom nag ñoom ñoo gis lool waaw ñoom ñoo gis lool Éthiopie ñoom ñoo gis ca église boobu ñu doon wax Maria ñoo fa gis nag lan lañ fa gis ah bi ñu tuddee loolu lan lañ gis ba koy nettali yonent bi aleyhi salaatu salaam nii fekk yonent bi aleyhi salaam a ngi feebar feebar bi metti mu tëdd noonu rek mu après ñoom ñuy wax mooy soxnaam yi dañ doon ñëw kër néeg yaa Aïcha tout tous les jours dañ fa doon nekk ngir di toppatoo seen borom kër seen sang du yonent bi di sangu ñëpp yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax mu ne woon may leen ma ma nekk kër Sayyidatu Aïsha li rom liyu marrada huna ngir ñu nekk ñu ñu daal koy di ko toppatoo ngir faj ko foofule ñoom dañ tous les ñu nga fa woon léegi nag benn jour dañ doon waxtaan ñuy fàttale fàttaleku di ba ne léegi yaay Ummu Salama ak yaay Ummu Habiba radiyallahu anhuma di nettali nag ñuy eh, dañ doon moo tax am na riwaay yoo xam ne dañ doon wax dañ doon wax hmm? loolu it dafa baax mooy nit ki feebar ngeen di wax loo xamante ne nii bon voyage yu ngeen amoon ne waaye bañ demee fële bu ko defee loolu lépp day du nekkul ndax bu dul woon loolu yeneen ma la saa bu dul woon lu baax na eh yéen maa ngi feebar sonn ngeen nekk fi di waxtaan seeni seeni seeni seeni passé fii ngeen jaaroon déedéet da a dafa leen déglu ñu nekk di nettali fa dakarata ñu ca ca ca foofale kanisa boo bële ñu tuddee Maria nee na ñu tudd bi ñu koy tuddu di wax eh, foofu waaye Éthiopie gisoon nañu fi église bu mag de boo xam ne Maria la tuddoon fa dakaraha min husniha wa tasawira fiha ñuy tudd nag tellement église boobu gars yi niñ ko rafet comme panaal mooy dañ koo taaral embellir ko mais mu nekk lu rafet mooy comme gars rek en général église yi France léegi la rek moo comme que gars yi yooyu moo tax église yi ngi ràpp di wadd gars yi di leen di di ut ay ay ay ay ay ay finance fu nekk waaw ngir gars participer moo tax ay cagnotte lañuy ubbi mais gars yi duñ ci def dara foog drame am <laughs> foog drame am comme bi xew keroog Paris <laughs> église yi lakk bu ko defee mu toucher gars yi ñu ne te sax gars yi jàppuñ ci parce que église la de parce que mooy patrimoine la ci patrimoine bi la bokk parce que moo c'est l'art de la c'est c'est gothique voilà c'est gothique ça rappelle ça ça provient de la Renaissance voilà c'est vers 1300 la ko fi gars yi defoon mooy tax nag loolu mu ñu jar koo préserver mooy ñoom ci côté ay patrimoine parce que ñoom ñoom ay ma ay malaaxida lañ gëmatuñu ñi ci ëpp ay kii lañ ay ay athée lañu mais mooy sinon bu dul lool mooy dañ koy defar da ngay gis ñoom xam ne dañ koy budgétiser budget bi day bokk demee ay Vatican yi gars yi ni mooy seen église ni muy mel ak cathédrale boo demee bu Dakar da ngay gis ni muy niñ koy defare ci biir taaral ko léegi nag loolu la doon wax léegi nag ñuy tudd nag ci fàttali naan é église boobaa rafetoon waaye cay Maria église bi Maria mais église boobu fa min husniha non église boobu aka aka aka rafetoon wa fii fiiha ak seen kii yañ fa def euh, mooy seen statue yi ñu def ci biir comme rek mooy mooy mooy boo dem boo mooy église yi boo demee gis nga ni muy mel <laughs> mooy da ngay gis ngandum église ñu ne la ñu ne la bon walla iyaazu billaah Jésus ngi après ñu mu taxaw ne boo mayul ñu defal ko crucifix bi ne nii mu di tàllal loxo yi ñu ne bi ñu ko daajee walla iyaazu billaah léeg leen ñu defal la ay saint yoo xam ne ñu ngi ci biir wala ñu defal la ngandum portrait ngandum statue Marie sayyidatu Maryam alayhi salaam alayhi salaam après ne mu ngi nii mooy yooyu tiim <laughs> waaw <laughs> Eh, mel ni booy jàngee ci seen école yi mooy lay tiim ci kii table tablo bi tableau bi de ngay toog moom mu ne ci kaw tiim la moom ñu cris ñu ne moo moo moom lañ crucifié walla iyaazu billah ñoom dañ koy cri ñoom loolu lañuy dox ñoom loolu lañuy def léegi nag <laughs> ñuy ñuy tudd ñuy tudd loolu di fàttaliku nag église boobu ak lafa ne woon newoon église bi dafa rafetoon nag të të ak ak seen statut yu bari yi <laughs> waaw boo demee ci seen kii da nga koy gis ah ci bunt bi rek da gis wala ca kaw ñu def benn kii bu kaw ca ca benn benn Marie ca kaw kaw wala benn nee nañ Jésus ca kaw wala benn Saint xaw ma nee nañ Pierre ca kaw wala yu mel noonu. waaw léegi nag léegi biñ tuddee loolu farafan rasa yonent bi alei saatu salaam yëgati yëgati bopp bi <laughs> fa qaala mu ne leen ulaa'ika idha maata minhum ar-rajulu as-saalihu banaw ala qabrihi masjid masjidan thumma sawwaru fihi tilka as-suura ulaa'ika shiraaru al-khalqi 'inda Allah yeneen bi alayhi salaatu salaam déglu leen ñu wax wax seen seen yooyu ba pare ak lañ gis Éthiopie seen église ba na mel bi mu bi ñu waxee lool nag statue yañ def ci église beeg yooyu yeneen bi alayhi salaatu salaam ne mu yëkkati bopp bi mu ne leen ulaika ñoo ñële mooy gaa yi def loolu chrétiens yooyu def loolu Éthiopie ñoom dañu nekk ñoo xam ne ida mata minhum ar-rajulu saalih bu dee dafa am nit koo xam ne ku sell la ci ñoom moom moo faatu lan la ñuy def banaw ala qabrihi masjida dañuy ñëw ci xabroom ñu tabax fa ab jàkka mooy ab église waaw ab église moo tax ñeneen ñi ne woon masjid kenn fenn lu fi tekkiwul euh, fu ñuy sujoote kese dëgg la fu ñuy sujoote da koy tekki waaw waaye fii nii parce que euh, xam nga mooy bi ñuy gis argument wu entre ñi ne tabax euh, bàmmeel ci biir ci biiru mosquée dafa xaraam ñeneen ñi ne non non non yonent bi sallallahu alayhi waxoon lool ku ci sujoot lay wax. mooy ñine ne ñi ne mbir mi non waxul benn ko ci sujjóot ñu fa tabax dañ ñoom xadiis bi dañ ciy sukkandikoo ba ñeneen ñi dañ ciy sukkandikoo ñeneen ñi dañ naan yéen biñ ne masjid lañ war a lañ xam ne masjid existé wul lu dul ci l'islam mooy fu ñuy sujjóote ah loolu noonu ci l'islam masjid ñoom loolu ci l'islam la la la am. quant à chrétiens yeeg yooyu ñoom ay ba lañ ayoroon tuddul yi ay kanisa la tudd ak yu mel noonu gis nga moo tax fële lu kon bu nee dañuy banaw ala xabri masjida mooy dañuy tabax ci kaw xabru bi foo xamante ne nii ñoom ci la ñuy waaw ah, ñeneen ñi ne déedéet xam ngeen ne waaye yow waxul loolu li muy wax mooy day faatu ñu suul ko ñëw foofu ñu ko suul ñu tabax fa jàkka loolu lay wax. <laughs> bon <laughs> loolu gisoon nañ ko bu yàgg thumma sawwaru fiha noo seulement dinañ tabax foofu ab jàkka ab jullikaay boog walla ab sujootukaay thumma ginnaaw gi sawwaru fiihi tilka suura après ñu defal leen leen nag ay statue ngir jëmmal wane ne boo ki nekk ci biir nag statue ma ngii pour bu ngeen ngeen gis voilà moom mooy kan mu ne ulaayika yonent ma lay saar saar ne ulaayika gis nga gaa yoo yële yi def yooyu shiraarul xalqi ñoo ñu yées ci mbindee ci yàlla yi indi mu ne ulaayika ñooñu shiraarul yées ci mbindeefu yàlla yi ñoo ñu yées ci mbindeefu xalqi inda allah yées ci mbindeef yi fa yàlla waaw kon de garaaw na waaw <laughs> mooy defar ay statut moo tax neewoon na ku ko fi ah waaw ku def rek après boo ñëwee ci kanamu yàlla danaan la dekkil li nga defar te bu boobaa def ci ruux te bu boobaa doo ko man te bu boobaa doo ko man waaw léegi loolu benn mbir la benn dinañ dinañ dinañ ci dinañ ñëw sayyidatu Aisha beneen bi dane Eh, nekk ci kitaabu manaqibul ansaar eh, radiyallahu taala anhum baabul hijra hijratul habasha al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi imaam muslim solo na ko foofu sayyidatu Aisha dane anna umma habibata wa umma salamata dakara kanisatan ra'aynaha bil habasha fiha tasawir fa dakarata linnabii sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna ulaa'ika idha kaana fihim ar-rajulu as-saalihu fa maata banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fiihi tiika suwar ulaa'ika shiraarul xalqi inda allahi yawmal qiyaama waaw léegi ah, mu nettali mu ne yaay ummu Habiba ak yaay ummu Salama dañoo tudd fa yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi mu ay statue yoo xam ne dañ koo gisoon Éthiopie ñu tuddal loolu yeneen bi aleyhi salaatu salaam mooy doon nettali fe doon nettali loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne gis nga ñooñu inna ulaa'ika idaa kaana fiihim ar-rajulu saalih bu newoon ci ñoom nit ku baax bu génnee àddina fa maata banaw ñu denc ko dañuy dem foofu ñu daal di fay tabax jàppe ko sujootukaay wa fii fiihi tiika suwar ba pare nag ñu def fii liyee mooy yooyooy sati yoo yële ulaayika ñooñu shiraarul ñoo yées ci mbindeef yi inda yées ci mbindeefu borom bi subhaanahu wa léegi ana lan moo taxoon gaay doon ko def hein lu taxoon ñu ko doon def boroom xam-xam yi dañuy nettali mooy comme ñële rek waqaalu mooy dañuy wax naan ci suuratu nuux wa qaalu laa tadarunna alihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaa walaa yaguusa wa yaquuqa wa nasra wa qad adallu kathiran walaa tazidi adh-dhalimina illa dalala mooy ñooñu noonu boroom xam-xam yi dañ naan en fait ay wa qaalu laa tadarunna alihatakum ñoom ñu ne bu leen bàyyi gis ngeen nuux mi alayhi salaatu wasalaam bés bu ngeen déggee li mu leen di wax bu leen ko faale laa tadarun na ñun liñ leen di wax mooy jàpp leen ci seen mooy waxoon naa la gars dañuy trans dañuy jël euh, mooy la ñuy tra travesti la lañuy changer dañuy jëlu mbon tudde ko des valeurs waaw tudde ko des valeurs waaw bu ko defee yow daa mel ni boo koy diingat yow tu tu diingat les valeurs alors que du valeur ñoom dégradation des mœurs la ñuy tudde valeur ñoom it noonu la woon fa waqaalu ñu naan la na alihatakum bu leen bàyyi tenir bon waaye faut tenir bon seen yàlla yii nii c'est ça qui qui qu'il faut téye leen la tazarunna bu leen bàyyi alihatakum seen yàlla yi ah wala tazarunna waddanaa ah yàlla ji ñu naan wadd bu koy bu leen ko bàyyi de wala yahuuta yahuusit bu leen ko bàyyi wa ya'uqa ya'uq wa nasra ak yàlla yii moom lu leen noox wax bu leen ko faale ay yàlla kenn laam yow ñu mu fekk fi suñu maam yeeg suñu maamaati maam yeek suñu bàyyi ñun ñooy nga xam ne ñooy yàlla yii ñu yor suñu xéewal yépp ci ñoom lay tukkee ñoo ñu koy defal moom mu ñëw ne nañ leen bàyyi ñoom ñépp ak leen di jaamu benn yàlla boo xam ne kenn du ko gis kii day fee kii dafa feebaral mais Nuux il est moom ah alayhi salaatu wassalaam léegi mooy lan moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne ñooñu ay nit ñu baax lañ woon de comme li yeneen ci ma lay wax ne ñoom bu ku baax ba fiatoo ci ñoom li ñuy def mooy dañuy jàppe famu bàmmeelam lañuy def def ko tabax ko ba pare defaral koy ay statue boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ naan loolu dañ koo defoon pour di leen fàttaleku dañ leen di denc après nag. bon sculpteur bi wala defarkatu statue bi ñëw defar statue boo xam ne day niroog ki ñu fi denc bu ko defee nit ñi bu ñuy ñëw ci xabru bi di leen fàtte buñ ko gisee mu leen ñu ñu seen mbaax gi ñu fi newoon ñu koy fàttaleku ñu leen di fàttaleku ngir topp seen tànk yi waaw ngir topp seen tànk yi waaw léegi nag ah ci lu baax lañ newoon waaye ba mu yàggee quelque générations lañ ci teg Iblis daal di leen yàq affaire mooy lan la def ñoom dañ koo defoon ngir nit ñi di di li fàttaliku ñii di ren roy di xam seen histoire ak seen jaar-jaar ak niñ doon jaamoo yàlla léegi ngir ñu daal di buñ ko gisee seen xel dem ci mu leen di yëkkati di leen yóbbu ci ay axwaal yu baax léegi nag ba mu yàggee tuuti quelques générations Iblis labasalahumul am mu talbis labbasa lahumul amru mooy mu jaxase affaire yi gëmloo par génération yu nooy gën a sori que ne bon ñii seen maam yi bon ñii nii ñooy vrai nag incarnation du bien yi ñoom ñii la waaw dem ba mujj ah mu gëmloo leen ne seen maam yu baax yi ñii lañ doon jaamu gaa yi mujj nag di leen jaamu jàppe leen ay yàllaat yooyu yépp moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne gaa yi noonu lañ doon def waaw loolu lañ doon def inna ulaa'ika idaa kaana fiihim ar-rajulu as-saalihu fa maata banaw alaa qabrihi masjidan wa sawwaruu fiihi tilka as-suwar fa ulaa'ika shiraaru al-xalqi inda allahi yawma al-qiyaama ñoom nii lañ doon liggéey waaw waaw ñu noonu <laughs> kon nag lii lañ doon def yonent ma lay saa saa ko parce que mooy yooyu ci sandu zaria la dugg mooy lañ doon wax keroog bi paase rek ci xabru yi ay ay ay ay ay ay ay yooyu noonu xabru ci biir jàkkaak ak yu mel noonu nga xam ne gars yi dañ fay dem uniquement ngir xabru ba léegi jaamu yàlla sax da leen faa yóbbuwul à vrai dire buñ demee di ñaan boroom xabru bi ngir mu defar seeni mbir waaw yooyu taxawoon nañ ci bu baax bii weesu te loolu lépp ci façon shirk yi la bokk bokkaale yàlla la bokk léegi nag euh, moo tax yonent bi alayhi salaatu doon tere loolu moo tax doon na wax ci kii yom bii nii ah ah mu ne euh, imaamu muslim it daanaka lim soloo it nii la nii la mel imaamu muslim lim soloo nii la mel biñ tuddee loolu dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane inna ulaa'ika idhaa kaana fiihimu rajulu saalih fa maata banaw alaa qabri masjidan wa sawwaru fiihi tilka suwar ulaa'ika Allah waaw te doon na wax naan laanatullahi ala alyahuudi wan nasaara buur yàlla daal dinay yàlla na rëbbum yàlla comme li sayyidatu euh, kii doon wax Euh, Abu Hurayra mu ne qaatala Allahu al-yahuuda ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon na wax wal hadiis aydan qad xarrajahu ash-shaykhaani ah, wa al-imaam Ahmad ak ñoom al-imaam Abu Daawuud mu ne qaatala Allahu al-yahuuda Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne buur yàlla rëbb na juif yi ndax dañoo jàppe seen xabru yonent yi def ko ay jullikaay yooyu ak ay sujootukaay def ko ay sujjóotukaay léegi kon nga gis ne kon yi bokk na ci yonenti ma lay saar saar mujjee eh, jàngale xoolal nañ jël benn riwaay boo xam ne al imaamu muslim ah mu ne mu ne xaddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu sëriñ sëriñ ah, abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman muy alwaasiti al asl mawla al kuufiyu rahmatullahi alayhi wa amrun an-naaqid amrun an-naaqid gisoon nañ ko fan yi amru ibn muhammad ibn bukayr ibn saabur abu usman al-baghdadi an-naaqid ñoom ñaar ñépp xaa ñoom ñaar xaalaa nee nañu haddathana nettali nañu haashim ibn al-qaasimi ki leen nettali mooy haashim di doomu al-qaasim ibn muslim rahmatullahi alayhi abu nadr al-Laythi mawlaahum at-Tamimi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana nettali nañu Shaybaan mu ne nettali nañu Shaybaan di Shaybaan ibn Abdirrahmaan at-Tamimi mawlaahum rahmatullahi alayhi al-Basri ah an Hilaal ibn Abi Humayd mu jële ci Hilaal ibn Abi Humayd Hilaal ibn Abi Humayd ah Abul Jahm rahmatullah alayhi al-Juhani mawlaahum al-Kufi as-Sayrafi rahmatullah alayhi an Urwa ibn Zubayr wax nañ ko sànq Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad radiyallahu ta'ala anil jami' an Aysata mu jële ci Sayyidatu Aysha bint Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anna qaalat mu ne qaala rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na fi maradihi sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne wax na ci feebaram bi nga xamante ne jógu ci waaw bii lañ doon wax sànq bi yaqum minhu la'ana allahu alyahuuda wannasaara ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waaw mu ne la'ana allahu buur yàlla rëbb na laana allahu alyahuuda wan mooy képp ku def lool du yahuudi ak nasaaraan rek mooy ku jàppe yooyu comme ñoom niñ ko jàppe woon mooy rëbbum yàllaang sa kaw laana kon rabbuna allahu buur yàlla alyahuuda yaa wuur yi yaa yi ñooy ñooy yahuud ak nasaaraan yi karcaan yi ittaxadu lu tax ndax ittaxadu dañoo jàppe qubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam masaajida lañ jàpp def ko ay ay sujootukaay waaw qaalat sayyidat Aisha nee fa lawlaa daaka ubriza qabru ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida mu ne nag looloo tax sayyidat Aisha yokk ci ne fa lawlaa daaka bu dul woon lii bañ jullit ñi ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina mu ne lool moo tax bi mu génnee àddina ubriza xabru dañoo fexe xabru yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo tabax noo xam ne mooy foo xam ne de toute façon manoo fexe ba ba ba jublu fa ah def ni gaa yi doon def manu la ne waaw fa lawlaa zaak bu dul lool lool ubriza boog dañuy feeñal xabru mooy kon kenn du ko muur ak yoo yoob kii yiñ ci def ngir rek ndax saddan li zari'a ngir bañ nit ñi tàbbi ci la nasaraan yeeg yahuud yi tàbbi woon moo tax mu ne bu dul woon lool konoonte kon xabru yeneen ci balay saa saam ni ngay gis xabru yi ni ñu koy def waxuma ñu tabax de noonu lañ koy bàyyi ah mais bañ nit ñi te lii bokk na ci li tax <laughs> beneen côté bi doon wax mais lii kay mooy wane ne kon waxuñ ñu jàkka <laughs> ñu ne woon mais tabax xabru ci jàkka loolu du loolu la yeneen ci balay saa saam doon wax parce que. Sayyidatu Aisha ci boppam li wax moo ko gën leeral moom waaw parce que nee na fa lawlaa zaaka fa lawlaa zaaka ubriza qabru burul woon ragal nit ñi jàppe xabru yonent bi alayhi salaam lan jàkk noonu sujjóotukaay yi burul woon lool dañ koy bàyyi noonu duñ ci def benn minute parce que chrétiens yi ak juifs yi ñoom xamee woon nañ leen gis nga ni ñuy def dañuy ñëw ba ci xabru bi le Saint-Sépulcre gis ngeen xaw ma gi ma manas ngaa yéen a gis image yi le Saint-Sépulcre xamu ngeen luy loolu le Saint-Sépulcre mooy euh, église bi ne Jérusalem ñuy caaxaan naan foofu la xabru euh, Seydina Isa nekk <laughs> foofu la foofu lañ ko suuloo nag seen waxi caaxaan yooyu mooy gis nga niñ ciy dañuy ñëw di ci dëpp seen jë mooy ñoom noonu lañ doon def mooy boo xoolee image yi ba léegi noonu di buuxante ngir jël seen jë yi di ko ci teg ñun mooy beneen côté bi mu ñu ne woon loolu la yonent ba lay sarsam doon wax te ñun xam nañ ne mais juif yi fan lañ doon jullee ño noonu lañ doon def waaw noonu lañ doon def te Sayyidatu Aïsha lii mu wax da koy gën a leeral ne bu dul woon ragal ñu jàppe xabru bi yonent ba lay sarsam ab sujjóotukaay kononte kon dañuy bàyyi noonu du am benn mur parce que dañuy bañ nit ñi ñëw ba ci xabru bi ci teg seen jëkkoo di def ni nasaraan yi def ak chrétiens yi parce que bu doon bu doon lool bu doon bu doon euh, kii euh, bu doon miir looloo tax ñu miira ko di waaw looloo tax ñu miira ko def ko triangle miiru triangle boo xam ne hein yow doo xam yow exactement sax fan la xabru yi féete waaw waaw def ci miir yu bari mooy ginnaaw Sayyidatu Aïcha parce que jamono yaay Sayyidatu Aïcha benn rideau la defoon parce que ba ëndee Sayyidna Omar biñ ko fa dencee la defoon loolu ba pare après nag muy solo comme si comme si nii ab étranger moo fi nekk <laughs> parce que <laughs> parce que bi ñu fi dencee ci néeg bi sayyidatu yonent bi alayhi salaatu salaam kese euh, moom euh, mooy xijaab bi da ko doon dindi da doon mooy xabru bi foofu la newoon après ñu denc fi baayam parce que ñii ñëpp ay ay ay zaatu mahram ay zawaatu kii lañu ay zu mahram lañ mooy ñoo xam ne ay coc armalam lañ mais bi bi bi naa Omar faatoo Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy waaj a faatu ne naa Omar demal nga laajal ma Sayyidatu Aïcha est-ce que y possibilité mo place bi des foofu mu ñu mu bu ma faatoo ñu denc ma fa Sayyidatu Aïcha ne ah loolu de sama bopp laa ko fi bàyyi loon waaye nag comme que Omar a ko soxla moo ko bëgg dinaa dinaa bàyyi li ma bëggoon pour moom mu dem wax ko ko Seydina Omar kontaan mais loolu rek a ma dese woon ci àddina bi ah loolu rek la waaw léegi baax na <laughs> mooy faatu moom garaawul mais <laughs> baax na baax na baax man kay bu ñu ma dencee sama sama sama ci côté sama ñaari àndandoo yi rek baax na mu yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Siddiq radiyallahu anhu bañ ko fa bañ ko fa suulee nag Sayyidatu sa finalement moom da doon solo comme si étranger dafay ne ci même ci néeg bi <laughs> des fois quoi lu bari. waaw mooy da doon solo loo xam ne lu jot lay doon comme ni mu doon solo waaw comme si voilà mooy comme si parce que tat fa la doon jullee ak yooyu yëpp doonul woon génn déménagé wul léegi nag bi mu après bi ñuy yokk kii beeg yooyu après euh, la boroom xam-xam yi daal di euh, lañ tabax yooyu noonu def ko ay triangle kii tabax ko ni kii bu ko defee kenn manu faa ñëw daan da ngay sujjóot wala ngay def dara waaw. nga Sayyidatu Aisha radiyallahu anha léeg-léeg euh, li Sayyiduna Urwa moo doon wax xaw ma ñan ñëw ne ko dañoo bëggoon a gis xabru yi mu gé xëccal leen kii bi ñu xool ni mel ñoom ñu koy décrire comme niñ ko gise woon ah léegi bismillah kon mu ne looloo tax nag fa lawla zaaka budul woon loolu budul woon bañ nit ñi di jàppe xabru bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sujootukaay di ci sujoot konoonte kon la ubrisa xabru kon kenn du ko muré yi eh, ak bi ko def ay kii am fu ñu ko dugal am fu ñu def nii loolu loolu la waaw <laughs> waaw masala yooyu it gisoon nañ ci li nga xamante ne nii mooy <laughs> tabax est-ce que <laughs> ab bàmmeel mën nañu koo tabax ak yooyu gisoon nañ ko ah waaw comme que yonent bi alei saatu salam Seydina Ali ibn Abi Talib dane woon radiyallahu anhu man Euh, waxoon benn taabi ne ko doo ñëw ma wax la li ma ma wax la li ma yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon comme ni xadiis bi ci sunan al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi bi sanadin saxiix mooy bu ma fekk benn xabru boo xam ne bu ñu yëkkati la lu dul naa ko maasale loolu la ma yonent bi alayhi salaatu salaam wax bu ñu tabax ak kii rek naa maasale <laughs> waaw <laughs> loolu yi gisoon nañu masala yooyole walillahi alhamdu wal waaw léegi kon loolu moo jëm ci lii léegi mu ne euh, fa lawla zaaka fa lawla zaaka ubriza qabru ghayra sauf que annahu khushiya an yuttakhadha masjida sauf que dañu doon dañuy ragal ah nit ñi jàppe xabru yonent bi alei saatu salaam sujjóotukaay moo tax ñu def ci miir yu rëy yooyu ah te wax defe ko noonu voilà kon loolu benn miir la bokk na nag léegi nag Ah, lii la ñoom sayyidatu salama ak yaay ummu habiba radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daal wax mawlaana ibnu abbaas yi daal koy soloo comme na imaam al-Buxaari yu mu ne wa axbarani ibn Abdillah mooy même càllale bi mu jóge woon parce que waaw waaw waaw wa axbarani mu ne xabaare na ma bokk Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba anna Aisha radiyallahu anha wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñoo ko ñoom ñoo ne waaw mu ne ñoom ñaar nee nañu léegi nag euh, ñu ne lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu même après la bii après la ci ci ci fekk feebar bi metti lool ci jamono yooyu la tamit mu ne tafiqa tafiqa yatraxu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa doon euh, jël benn xamiisa lahu benn sër boo xam ne benn kii boo xamante ne nii moom la doon moom la doon teg ci xar kanam gi bi mu feebaree noonu bu mbir mu mettee lool après bu kiiwee mu dindi ko après nag mu ne euh, après euh, wa huwa kadhalika yaxuul nee mu ngi doon ma après ci xaal boobu mu ngi naan mu doon wax moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan laanatullahi ala al waaw laanatullahi ala al mu ne euh, li nga xamante ni nii mooy rëbbum yàlla nekk na ci yahud yi lan lañ def ah lan lañ def ndax ñoom kat ndax ñoom dañoo jàppe ittaxadu qubura anbiyaa'ihim masaajida yuhadhiru ma sana'u waaw mawlaana ibn Abbaas anna Aysata wa Abdallah ibn Abbaas ñoom ñaar ñoo ko nettali après ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam doon laanatullaahi ala yahuud rëbbum yàlla nekk na ci yahuud yi wan nasaara ak nasaraan yi ittaxadu dañoo jàppe qubuura anbiyaa'ihim masaajid dañoo jàppe seen bàmmeelu yonent yi masaajid def ko li nga xam ne mooy ay sujootukaay lu tax mu ko doon wax mu ne yuhadhiru ma sana'u waaw yuhadhiru ma sana'u parce que hadith bi en fait euh, al imaam al Bukhari yu rahmatullah alayhi xam nga haddathani wa akhbarani Ubaydullah kan moo ne wa akhbarani Ubaydullah mooy al imaam Ibn Shihab moo ko wax voilà al imaam Ibn Shihab parce sinon al imaamul Buxaari mooy ci baabu maradin euh, kitaabul maghaazi baabu maradin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaati waaw foofu da ne mu parce que ci càllale bi ci kaw imaamul Buxaari da ne haddasanaa Sa'iid ibn Ufayr da ne haddasanaa nettali nañu Sa'iid ibn Ufayr mu ne Sa'iid nañ gaaw pour euh, bañeen mu ñu jeexal mu ne haddasanaa jeexal aji moo ñu nettali nañu Sa'iid ibn Ufayr Sa'iid doomi Ufayr qaala mu ne xaddatani Layth mu ne ki ma nettali mooy Layth qaala mu ne moom al imaam Layth xaddatani nettali nañu Uqayl Uqayl an ibn Shihab mu jële ci ibn Shihab moom nag moo ne wa axbarani Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba ibn lan Mas'ud al-Hudali moom lañ gisoon keroog moo jële woon xadiis bi ci Mawlana ibn Abbaas bi mu naan istadda wajhu rasuulillahi istadda bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawmul xamiis bam naan wa kaana ibnu Abbaas yaqulu fa kaana ibnu Abbaas yaqulu in inna raziya kulla kulla raziya maa xaala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa an yaktuba wa an yaktuba wa bayna an yaktuba lahum haadha al-kitaab mooy Ubaydullah bo ibnu Abdillah ibnu Utba ibnu Mas'ud anna Aysata wa Abdallah ibnu Abbaas mooy sayyidatu Aysa ak mawlaana ibnu Abbaas ñoo ko nettali waaw mu ne loolu moo doon càllale bi lan moo tax yonent mi alayhi salaatu doon wax lool laanatullaahi alal yahuudi malgré ni feebar bi metti ba ni nga xam ne day metti lool bu mu jël benn li nga xam ne mooy xamisa gi daal di koy teg ci xar kanam gi après bu fay bu bu bu xawee dal mu daal di koy dindi naan laanatullaahi alal yahuud mooy loolu dal la yahuud yi maa ngi leen di très maa ngi leen di mettre en garde loolu bañ leen a dal waaw parce que moo xam ne day génn àddina mooy bu ma génnee àddina sama xabru bu leen ko def comme ni yahuud yi di def seen xabru yi doon di def seen xabru yi ak nasaraan yi seen xabru yonent yi ak nit ñu baax ñi ci ñoom yuhadhiru muy mettre en garde di di di di tere maa la nga xam ne sana'u loolu lañ def di mettre en garde nit ñi xeetam ngir ñu bañ a def loolu nii pour moom waaye nii pour kenn ku ma ku fi nekk waaw kon nag gis nga yii nii gis nga yii ni mu amee solo yonent bi alei salatu salaam feebar mu tar nii muy gardaajjoo loolu ngir di di mettre l'accent ci affaire boobu mooy lool ku ko woyofal mooy yow xamoo li ngay wax waaw ku woyofal loolu rek mooy xamoo yow sincèrement dese ngaa xam ni mu demee voilà kon lii bokk na ci xew-xew yoo yële kanta masala yi ci newoon dañ daa fekkoon ñu gis ko ba pare moo tax euh, dañuy yem noonu insha allahu taala jataay bii di ñëw nag ñu gis ah fi nga xam ne moom yeneen bi aleyhi salaatu salaam xam nga feebar bi metti na des fois nga gis ne du mën a du mën a sax du mën a sax dem fekk julli yi waaye bu julliwul kat lay wax mu jiite lool gisoon nañ ko ci yenn riwaay mais nag ci la ñuy ñëw waxoon nañ dinañ ci ñëw mooy dañ ko tuddoon noonu rek saa ñu dugg ci riwaaya yeeg leeral yi ci yem yooyu nag dina ay ay masala waxoon nañ la ci la gis yenn masala yi muy digal gi muy digal ci feebaram bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu saa bu mënula julli mun a digal leen Abu Bakar mu jiite nit ñi leen Abu Bakar mu jiite nit loolu nag la ñuy gis insha allahu taala à partir de bii ñëw ak masala yi nekk ci loolu ci wàllu imaama waaw imaama ak mooy jiite ak tamit le fait que dinañ gis ay masala est-ce que kuy toog nit mën naa jiite kuy toog kuy toog mën naa jiite kuy taxaw wala est-ce léegi bu dee ko taxaw même bu dee mën na ko léegi mooy bu toogee est-ce que obligé nit ñépp toog wala nan laa demee loolu yépp insha allah nañ ko gis ci xew-xew woowu muy bi fi feebar bi nii bi muy digal dina si Siddiq saa su ne mu naan na jiite nit ñi waaw yooyu la ñuy gis incha ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci la onze ci fukkeelu at ak benn ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci feebaram bi nga xam ne ci lay wuyoo ji boroomam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jotaay bii di ñëw ñu àggale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin